acuudu billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani irrahim walsalaatu walsalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaah amma bacdu fa yaquulu alsheykhu ahmadu alxadim alayhi ridwaanu albaaqi alqadim fi qasidatihi masaaliku aljinaan fi jamci ma farraqahu daymaani radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma fi lmuqaddima wa tahara alqalba wa nafsahu qamac wa min macaasi xaaliqi lwara mana mu ne wa tahara alqalba xam-xam bi nga xam ne mooy jariñ ba léegi mooy bi nga xam ne day laabal alqalba xolu ka ko am wa nafsahu ta bakkanam nag xamaa voilà mooy danga ko naan tël benn mbol <laughs> waaw <laughs> bakkan bi nga naan tël benn mbol <laughs> al maqaami min xasab yooyu la la min xadiit moom nga koy fëgg kay xam-xam balay may mooy bi nga xam ne mooy wàcc sa bakkan waaw voilà wa min maasi xaaliqil wara mana te tamit ci moy bàkkaar mooy xaaliqil wara boroom bindeef yi mana xam-xam bala koy tere ngay moy sa boroom booboo baax waaw xam nga bakkan <laughs> dafa garaaw <laughs> keneen waaye yow luy bakkan ma ne la mais gis nga nit ki boo toogee benn di war naan man man mooy may nga xamante ne nii moos man nii nga xam ne duma dara moos léegi benn waaye dégg ko bàyyi la ba jàpp ba mbooloo mépp nekk fi benn tànt ah ñépp toog kilifa yi ne fi sëriñ si ñépp benn conférence sawaay ne day contribuer yëkkati loxoom ñu jox ko kii mu ne man de ah waxuma woon sax ci wàllu li jëm ci conférence bi waaye damaa bëgg wax mbiru ajaa male koy mais toog wala alaaji daawuda mee toog kenn ginu koo yées waaw di leen ko moytuloo gis nga waaj la ngay yëg mooy ku nekk ci ñun rek na xalaat bu doon moom la muy yëg i loolu ba bakkan baa tëb te pourtant ci suba rek moom ci boppam bam nee foofu ci ñoom moom kese gaaya moo doon wax naan man mii nga xam ne maa yées ci ñépp mais kooku loolu la wax ko ndax ku bon la <laughs> gis nga loolu tëb ci yow boo toogee fenn ñu ne la <laughs> tee ngaa jàll ne la sëñ bi doo jóg xajal kii gis nga loolu nga yëg kii daf maa yëpp loolu mooy bakkan bakkan day tëb fuuf tëb waaw boo demee day wax sax ñu ne non non non sëñ bi non may ñu bala ñoo bala ngaa wax après nga mer loolu bakkan bi mooy mooy yëngu ci yow loolu mooy bakkan waaw boo ñëwee toog ku la gën suufee ne la waa euh, dooma dooma jottali lee rek nga mer loolu bakkan bee tëb kii daf maa yab xoolal man lay wax waaw ku la xamul ah, <coughs> nga dajeeg moom mu mu jànni la bakkan bee tëb i kii xamuma loolu mooy bakkan mu ne nag xam-xam balay may yow wa nafsuhu xama nga xam ne bu tëbee noonu nga dóor ko mooy ne tël mu waddaat dalaat bala waaji naan kii moo gën a bon su tànt bi waroo woon a tëb ndax yaa ko doon wax de deful lu dul jottal yi nga doon wax ca biir ba nga nee yow kese ñoom <laughs> loolu nag bakkan boobu lay tax nga daal di koy dalal ba dootul am effet ci yow xam-xam booboo baax mu ne amma alladhi lam yaku hakaza falam yamna ghadan min naari rabbina na'am mu ne amma alladhi kantaa ki nga xamante ne nii moom lam yàqu nekkul hakkadaa comme nii ma wax képp ku amul xam-xam bii nga xam ne mooy jariñe lii ku amul njariñ yii ma fi wax ci bii weesoog tey kooku falam kooku nekkul de xam-xam boobu yam naa du ko jariñ de du ko du ko du ko du ko du ko du ko protéger du ko aar xadan ëllëg min naari rabbinaa ca suñu ca ca safaraay suñu borom ba azza wa jalla naam kay nii la demee lii ma wax man Bamba radiyallahu taala anhu nii la deme ku amul xam-xam bu mel nii nga am façon xam-xam yi mu fi tuddoon ak yeneen yu baaxul yi loolu du la <laughs> du la fegal ëllëg safaraay suñu borom léegi nag muy ñëw rek ginnaaw bi mu la waxee kon li bon ci xam-xam ak li nga xam ne mooy xam-xam yi baax léegi nag mu lay wax nag léegi xam nga da la wax njariñ la la wax waa léegi man bu ma ñëwoon di jàng ban ban matière laay commencer lu may tàmbalee ah parce que affaire dafa bare tafsir a ngi fii fiq a ngi fii hadith a ngi fii aruud a ngi fii naxoo ngi fii balaaxa ngi fii façon yooyu yépp a ngi fii mais man laay tàmbalee mu ne la wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxiidu rabbina ala mu ne wa afdalul ulumi li nga xam ne moo gën ci xam-xam yi bil itlaaqi ci lu ñu joyal xam-xam bi gën ci lu ñu joyal tawxiidu rabbina mooy xam-xamu tawxiid bi tax nga xam nan lañuy wéetale suñu borom tabaaraka wa taala ala mu ne lii moom boroom xam-xam yépp ci dëppoo doo dem ci benn boroom xam-xam mu naan la non tawhid du mooy xam-xam bi gën a ah non nga ne man parce que maa ngi suivre xam nga ngi suivre <laughs> fan yee bu dul bii wees bi ci tegu yow doon nga fi wax ne al imaamu Suyuti du moom nga waxoon ma ne la eh, waaw loolu laa waxoon ne doon na wax ne xam-xam bi gën a teru ashraful ulum ilmul xabar yi du lool la nga ne waaw <laughs> waa léegi man loolu li ma ci jaaxal fii sëriñ bi nee na radiyallahu taala anhu <coughs> këne boroom xam-xam xam nga bu doon danee sax daa am wuute nga ne boo kon imaamu Suyuti laa daa bokk ci ñu wuute ci mbir mi mais danee boroom xam-xam yi ñoo ci dëppoo këne bi gën xam-xam bi gën a bi gën a tedd ci lu ñu joyal mooy xam-xamu tawhid moom lañ doon wax mooy al fiqhul akbar waxoon nañ ko te moom la ñuy wax ci ilmul kalaam yooyu muy bi wéetal borom bi tabaaraka wa ilmu tawxiid nga ne waa léegi loolu moom nan la fa demee ma ne la waa amul wute al imaamu suyuti rahmatullahi li mu la doon wax déggoo ni ma la ko firi la woon wa ashraful ulumi xam-xam bi gën a tedd ilmul xabar yi mooy xam-xamu toxal di wax xabaaru yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne moo fi indi alquran ak sunna biy toppatoo sunnaam bi nga xam ne wax yu la comme alquran <laughs> te foofu ci wax yu mais tawxid nuñ koy xamee ci alquran waaye ci sunna yonent bi alayhi sa la ñuy xamee nan la ñuy wéetale suñu borom <laughs> voilà loolu la amul wute mooy bi gën a tedd mooy ca xam-xamu alquran ya ak xam-xamu sunna bi nga xam ne moo gën a tedd ci yeneen xam-xam yépp ci seen biir nag ñoom ndax fiqh ay tafsir yooyu yépp taxu tawxid yooyu yépp ci xam-xamu alquran ak sunna la. alquran ak sunnaa gën a tedd lépp xam-xam boobu la koy toppatoo waaye seen biir ban moo gina a tedd ban moo gën a màgg loolu la lay wax nii wa afdalul ulumi xam-xam yi nga xam ne moo gën a tedd bil itlaaxi ci lu ñu joyal tawxiidu rabbina xam-xam bi lay yóbbu ci wéetal suñu boroom nga xam kan mooy suñu boroom li mu jomb ak yi nga xamante ne dafa jomb ci moom man da ne c'est impossible waaw ci ñàkk a xam réer tële ak yu mel noonu ak yi nga xamante ne nii ay meloom waaw xam sañ-sañam kattanam man-manam ak yooyu yépp boobu mooy bi gën a tedd ci loo xam ne ala ittifaaqi ci lu ñu dëppoo nga ne ko waa ginnaaw bi lan moo ci tegu mu ne wa ba'dahu tafsiru lil qur'ani thumma al qaalahu daymaani mu ne wa ba'dahu ginnaaw xam-xam bi nga xam ne ci lu ñu dëppoo moo gën a tedd muy xam-xamu tawxiid al fiqhul akbar ilmul ak yooyu yëpp mooy tur yooyu yëpp ay turam la ah mu ne wa ba'dahu ginnaaw tawxiid at tafsiru mooy yitteewul xam-xamu tafsiru al firi alquran moo tax képp ko naan la alquran kenn mënu koo firi wax yooyu yooyu du wax yoo xam ne wax yu jub la <laughs> voilà bu ñu fi bàyyi nag li sëriñ bi bind ak nit ñu baax ñi yonent ba ne saa saam jàngale ko fi ñu bàyyi ko fi parce que ñu ngi nettali diw nee na déedéet déedéet déedéet bul gis jant bi ne fii nga bàyyi ko fi parce que am na kuy wax ci benn tenee benn grotte benn euh, ruq bu mu ne naan lii du jant bi ñépp ne jant baa ngi mën a déedéet déedéet kon nag mu ne ginnaaw gi kon ak tafsiru tafsiru alquraan lil quraani xam fexe xam li ci ne ndax borom bi daf ñu ko wàcce ngir ñu doxe ko de afala yatadabbaruuna alquraan la wax am ala qulubin aqfaaluha moo nit ñi moo lan moo lan moo leen teree settantal alquraan suñu borom a ko wax ci suuratu Seydina Muhammad di suuratul qitaal alayhi nan la lay waxe loolu ba pare naan la bul sori tafsir kenn manu ko déedéet kon mu ne wa ba'dahu tafsiru lil quraani <coughs> waaw tafsiru